ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yenentaam bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi ñëw ci eh, ba tey al ashara ci ñaareelu kanz bi mooy al-kanz sani ci suñu eh, jotaay yi nga xamante ne moom moo nekk ci maratibul wujud maanaam moom lañu samp ci eh, maratibul wujud muy maanaam martaba yi nga xamante ne moom la am am gi amee mooy existence bi Euh, suñu jotaay bi weesu gisoon nañ li nga xamante ne moom moo aju woon ci azzatul muqaddasa nu nekk nekk borom subhaanahu wa ta'ala bi nga xamante ne dafa joyu euh, jéggi dayoo ci joyu euh, te lool lépp loo xamante ne xeetu wàññeeku la wala ak matadi gisoon nañu ci ne joyu googu dafa nekk loo xamante ne mooy caractère absolu boobu absoluité bi. dafa nekk loo xamante ne dafa génn xel dafa ci ginnaaw xel xel du jàpp lu dul yi ñu tënk te buur yàlla subhaanahu wa ta'ala ko bind bu ko defee doomu aadama di ci mën di eh, soppandiku ci ay mbiri addunaam mbiru dundam su génne adduna xel mi day daal di génn adduna naka noonu mu daal di dugg ci borom bi subhaanahu wa ta'ala ci ruux boo xamante ne àndul ak maanaam benn luñ ko mën a ndax kat borom subhaanahu wa ta'ala kenn du dugg fa moom lu dul li nga xamante ne moom mooy lu joyu ndax moom boroom subhaanahu wa ta'aala dafa joyu maanaam absolu la dara dugg ci moom lu dul absolu donte waxoon nañu ne te leeruloon nañ ne boroom subhaanahu wa ta'aala ni mu deñee ci lépp loo xam ne lu ñu tënk la noonu la deñee ci lépp loo xam ne dafa joyu dañ koo boyal maanaam lépp loo xamante ne dañ koo boyal te mooy mooy mooy mutlaq mooy loo xamante ne dafa absolu borom subhanahu wa ta'ala ni mu deñee ci lépp loo xam ne dafa tënku mooy dafa restreindre noonu la deñee ci lépp loo xam ne dafa absolu waaye bu ñuy wax ne borom subhanahu wa di wax ci wàllam di wax lépp loo xam ne dafa nekk lu ñu boyal maanaam ngir wàcc mbir yi ci xel yi la maanaam ngir xel yi mën a am aperçu ci mbir yi la euh, ruux nag moom kon mooy boyalu euh, moom mooy wolu wol mooy suufu bu àll bu nga xamante ne moom mooy wolu euh, buur yàlla subhaanahu wa ta'aala bi nga xamante ne dafa boyu maanaam dafa nekk lu ñu boyal ci fi ci eh, ci ci ci yow doomu aadama loolu tax ngeen gis gone comme niñ ko gisee woon eh, borom bi subhaanahu wa ta'aala daf bind fekk amul am xel maanaam am na ay xeeti xam-xam yoo xamante ne ay badahiyaat la yuy nekk ci moom te badahiyaat yooyu eh, mooy ay mbir la yoo xamante ne c'est des instincts maanaam instinctive la ay intuition la yoo xamante ne dañuy nekk ci euh, ci moom loolu nag ay xeeti xam-xam la ndax xam-xam dafa lëkkaloo ak dund lépp loo xamante ne dafa am ak dund rek maanaam melo yu gën a lëkkaloo moom mooy xam-xam loolu moom moo tax képp koo xam ne da ngay dund wala nga am ak dund ci yow maanaam melo dund nekk ci yow faaw da ngay am melo xam-xam bu nekk ci yow loolu moom mooy nga xamante ne ñaar mbir la yoo xam ne mu tax laasimaa ne dañoo dañoo toloo euh, moo tax képp kuy kuy kuy kuy moo tax ngeen di gis même animaux yi maanaam euh, dañuy dañuy am loolu voilà moo tax ngay gis picc yi masalan di mën di defar tàgg loolu xam-xam la boo xam ne badihi la ba maanaam ci badihiyat yi la bokk maanaam mooy de manière euh, intuitive et euh, de manière naturelle maanaam Euh, avec beaucoup de promptitude donc de prompt mais xam-xam boobu maanaam dafay nekk loo xam te ne euh, dafay naturel ci moom mais xam-xam la quand même parce que loolu moom moo tax mu koy mën di defar nga gis euh, jargoñ yi di mën a defar lënd nga gis tef yi bu ñu gënee àdduna rek di mën di seet seen weenu yaay et cetera maanaam yooyu yëpp ay xam-xam la ci yamb yi di defar lem di mën di xam lu ñuy tànnee mbir yi et cetera Euh, nag yi bu ñuy lekk masalan euh, ci benn euh, ci suuf si bu ñuy lekk dañuy dem tibb maanaam di sélectionner maanaam di tànn yan xeeti yan xeeti ki la ñuy lekk yan xeeti ñax la lekk maanaam duñ lekk ñax yëpp dañuy tànn te bu ñu tànn dañuy xam ne ñuy boole ak par rapport ak quantité bi nan la ñuy doser mbir yi yooyu yëpp nag dañ koy xam te loolu kon moom mooy tax Euh, lenn lu ci nekk lu am dund lu nekk maanaam garab yi tamit dafa am nu ñuy dundee te dafa am nu ñuy tànne nan la ñuy euh, wéyale seen dund maanaam ndox mi bu fekkee dafa bari wala dafa tuuti ndox mi ñu am nan lañ koy économiser nan la ñuy téye nan la ñuy xoole et cetera loo xamante ne bari yéen maanaam mooy loo xamante ne intuition la ak euh, xam-xam la boo xam ne c'est intuitif instinctif Eh, prompt maanaam mooy mooy mooy badiha mooy kon loolu nga xamante ne moom la ñu amee loolu ay xeeti xam-xam la maanaam même ñooñu liñ ci jublu woon mooy ne képp koo xamante ne am nga dund da ngay am xam-xam moo tax xale bi par exemple le fait que mu juddu moom am na xam-xam maanaam day dund dund googu nag moom mooy ne am na xam-xam bu mu àndaaleel xam-xam boobu nag badaji la Euh, euh, comme moo tax euh, alors que bi muy am rek ci cosaan amul woon xam-xam mais dund gi ci boppam moo ko joxaale xam-xam loolu moom moo tax xayaat muy dund ak al ilm ñoom ñaar dañoo lëkkaloo ci meloy borom bi subhaanahu wa ta'ala naka noonu al qudratu ak al irada maanaam ñeenti ñi loolu moom moo tax ñu nekk ñeenti ñi nga xamante ne ñeenti tur ñeenti meloy borom bi la a wa ta'ala dañoo lëkkaloo te loolu Euh, looy gën di incarner euh, maanaam nekk koo xam ne borom subhaanahu wa daf laa joxal cër ci addunaam nga war a bokk ci nga xamante ne yéen a koy taxaw rek daf lay jox benn daf lay jox ñeent yi maanaam mooy dund gi euh, ak tamit maanaam xam-xam bi xam-xam bi après maanaam mu ànd ak namm-namm namm a gi mu ànd ak kàttan ak sañ-sañ maanaam. Euh, kon nga xamante ne boo xamee da ngay commencé da ngay am nam nam maanaam da ngay mën di am bëgg lii laa bëgg lii laay bañ lii laay tànn lii du ma ko tànn te loolu noonu boo ci boolee ak am ak kattan ak sañ-sañ maanaam di ko defee maanaam mooy nga am compétence puissance ak capacité maanaam ci mën a def lu la neex euh, loolu maanaam li nga xam ne moom la nam nam gi di bëgg loolu moom mooy qudra mooy sañ-sañ euh, kon Euh, yooyu boo xoolee dund yi dund dañuy lëkkaloo mais ñaari moom faw dañuy ànd mooy xam-xam ak ak lan ak dund xam-xam ak ak dund gone gii doog a judd nag moom dana am xam-xam bi donte ba muy doog a bañ koy doog bind ne amutoon xam-xam mais xam-xam boobu naturellement la ñëwee ci moom maanaam pas naturellement mais borom subhanahu wa ta'ala moo ko amal maanaam moo ko def ci moom mooy wallahu xalaqakum fi butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a voilà borom subhaanahu wa ta'aala moo leen bind ci seen biiru ndey fekk xamoo leen woon dara waaye nag fa ja'ala lakumu as-sam'a wal absaara wal af'ida voilà euh, euh, moom moo leen defal li nga xamante ne mooy al ba bët yi maanaam dégg-dégg yi ak gis-gis yi ak xol yi bu ko defee ngeen xam ko voilà la'allakum tashkurun bu ko defee ngeen gërëm ko moom borom subhaanahu wa ta'aala kon ngeen xam ne maanaam kon ñu gis ne euh, loolu bokk na sax ci liy wane ne yàlla am na parce bokk na ci preuve yi gën a mag yi wala bokk en tout cas yi gën a leer te loolu li wane ne yàlla am na mooy euh, ilmul badihi le fait que ilmul badihi am muy badahiyat yi mooy yi nga xamante ne moom lañ doon euh, mooy euh, yi nga xamante ne xam-xam yii ñuy wax nii la mooy yi naturel yi yi nga xamante ne dañuy instinctif maanaam maanaam ci ci ci nit ki da koy xam te fekk du ko jàng par exemple xale bi buy gane àdduna Euh, par exemple namp nan la ñuy nampe nu ñuy xëccee ween wi na nga xamante ne moom moo aju ci euh, euh, ne ne ne ne xiif na xam na ni dafa xiif maanaam xam-xam boobu yëg-yëg gi muy yëg ne dafa xiif xam-xam bi nga xam ne moom moo ci aju parce que loolu xam-xam la ndax concret bi moo ko joxe lu concret xam gi muy xam ni ñuy jooyee maanaam bu amee lu ko metti ni muy jooyee wala boog xale bi nga xamante ne donte amulum xel comme ni nga xam ne loolu moo ñu indi ci wax bi maanaam amul xel mais am na xam-xam bu koy wax ne ko euh, maanaam bu muy jàngatee ci boo xamante ne xam-xam googu lim ko wan mooy ne euh, bu xiifee day jooy euh, su fekkee ne dafa soxla ñu changer ko couche bi tamit day jooy ak yu mel noonu mais façon jooy day am différence ci ku ko seetlu maanaam ku ko mën a seetlu dina xam ne jooy yi jooyu ku xiif la jooy yi jooyu ku wéet la loolu tam day am maanaam mooy euh, bëgg gi mu bëgg ku ko wéttali ak wala ñu koy téye bu fekkee dafa tàmmal dafa tàmm loxo ak jooyu yi nga xamante ne mooy jooyu koo xam ne daa bëgg ñu soppi ko kuusam ak yeneen ak yeneen yu mel noonu kon loolu ay xeeti xam yoo xamante ne dafa nekk ci moom te euh, loolu jaarul jaarul réflexion bu bari maanaam jaarul réfléchir loolu nag lii wane ni yàlla am na maanaam à travers loolu mooy loolu mënta ñëw te amul lu ko waral loolu mënta ne maanaam kon moom mooy ne parce que lool bokk na ci tax ñi nga xamante ne ñoom ñooy maddiye yi mooy matérialiste yi nga xamante ne dañuy bañ euh, mooy mooy malaaxida yi euh, athée yi ñoom bokk na ci li tax dëgg dëgg dëgg dëgg maanaam euh, bokk na ci seen problème yi gën a rëy par rapport ak lii mën a tax ñu mën a téye seen vision bi mooy le fait ñu gëm ne maanaam maanaam le fait que badaahiyaat yooyu am loolu moom moo tax ñoom dañuy jéem lu ñu mën ngir dàq ne Euh, loolu am na existe na waaye loolu maanaam mbir la moo xamante ne képp kenn da koy remarquer ci animaux yi da koy remarquer ci ci ci ci yi ci gone yi ci liir yi da koy remarquer ci lu ne luy dund ba ci ba ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, gàncax gi sax euh, naka bu bu bu bu bu danger day am nan la ñuy préserver woo masalan nan la ñuy xoolee ni xëy na gëj naa naan ndox wala yooyu noonu léegi man naa rotal naa naa fexe ba sama kii ma am yenn xob yi nga xam te ne ñoo fi ma rotal leen ñoom ñëpp bu ma leen rotalee bu ko defee ñoom ñëpp bu ñu rotee ma daal di des man kese maanaam euh, kii bi des euh, bant bu mag bi maanaam mooy datt gi des tronc bi des ak euh, yenn kii xob yi ñoom yëpp mu rotal leen parce que amul ndox su amee ndox nag mu jëlaat xobam ay xobam et cetera maanaam ak yeneen ak yeneen i processus yoo xamante ne daf koy mën a jël ak li nga xamante ne noonu la ñuy mën a euh, sëyee seen biir ñoom garab yi ak yooyu loolu moom wax dëgg yàlla leneen luñ ko mën tuddee lu dul xam-xam maanaam euh, xaw ma leneen lañ ko mën tuddee ndax loolu noonu dafa nekkul lu naturel maanaam dafa nekkul loo xamante ne euh, dafa yomb déedéet dafa laaj processus la te loolu laaj na xam-xam xam-xam boobu nag nga xamante ne moom mooy am ba ci biir nit ki lii wane ni maanaam sa cellules yi ñu ngi dund mooy ñoom ci seen bopp liggéey bi ñuy def seen biir te yow doo ci dara maanaam et cetera yi nga xamante ne tey bu fekkente ne dafa feebar dafa dugg ci biir doomu jàngoro maanaam li nga xam ne ñoom noonu la ñu organiser woo ci sa biir yow di def li ñuy def nekk di toppatoo nekk ci yeneen yoo xamante ne maanaam cellules yi ah ni ñuy mën a euh, defee ba xool nan la ñuy xeexee ak ki nga xamante ne daf fee ci te bokkul ci ñun euh, nan la ñuy xeexee ak moom et yooyu noonu ba mën koo duma tëgg wala boog léeg-léeg ñu dugal ko euh, euh, euh, daal di daal di koy lekk ah ko neneen ci sa yaram et cetera yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ne xam-xam la te xam-xam yooyu nag mënuñu ne existé wul parce que dañuy gis ñu koy def dañuy ñu koy def parce que lu tax loolu li ko waral mooy dund dund moo waral xam-xam loolu moom moo tax dund ak xam-xam dañoo lëkkaloo li na nag ñu taxaw fii parce que buñ nee xale amul xel léeg nit ñi dañuy foog ne non non non si am na xel wala yooyu noonu déedéet. amulum lum xel li mu am moom mooy xam-xam <laughs> voilà léeg voilà loolu euh, loolu lu ma ta bàyyi xel la mooy ne am na ay xam-xam yi mu am mais xam-xam yooyu badihiya la maanaam du du xam-xam yu laaj xel looloo tax animaux yi par exemple amuñu xel mais am nañ xam-xam euh, garab yi et cetera maanaam ñi nga xam ne ñooy sa cellules yi ngay dund di dund ak sa système immunitaire par exemple loolu am nañu xam-xam mais amuñu xel loolu du benn voilà tey ba ci sa yaram ni nga xamante ne yow euh, soo euh, ni ngay selon rek ni ngay lekkee ak euh, bu dee am ba yéen moom xëy na yéen problème yi mën na ko bañ a am mais bu fekkente ne koo xamante ne la xëy na day jàpp ne noonu li muy lekk du bëreeg yooyu noonu da ngay gis yaram bi ci boppam mooy adapté wu ci moom ni muy lekkee wala moom moo naan ah déet xaaral parce que kii ni ma gisee li muy consommer nii man te damay soxla nangami calorie et cetera donc xaaral ma denc lii bu ko defee ma bañ a consommer calories yi et cetera loolu xam-xam la maanaam xam-xam yooyu noonu nga xam ne ñoo ne ci biir yaramu nit ak ñoo et cetera ak leneen ak leneen maanaam yooyu yëpp dañoo am xam-xam moo tax dañuy am euh, yoo xamante ne selon seen ay maanaam maanaam dañ koy dañ koy dañ koy def léegi loolu ay badahiyaat la loolu nag am di mu am day wane ne am na ku koy amal parce que loolu mënta amal boppam comme que loolu mënta amal boppam te am na ku koy ku koy def maanaam mooy yi nga xamante ne moom kenn mënul ne nangam a ko waral maanaam mënuñu ne nit ki day réfléchir yàgg am habitude nangam wala yooyu moo tax mu xam ko déedéet amul lenn loo xamante ne moom moo ko waral xam-xam boobu lu dul ne dafa naturel ci nit ki dafa naturel ci mbindeef bi dafa naturel ci gone gi dafa naturel ci garab gi dafa naturel ci gaynde gi dafa naturel ci xarmi dafa naturel ci yamb gi et cetera yooyu xam-xam yooyu yëpp ay xam-xam la yoo xamante ne kon ba maanaam ba ba kii la voilà ba ci badax yaat yi la bokk donc loolu day wane ne am na ku ko def ñoom parce que ñoom kese kese kese ni ñu matière yi ñu composé wu permettre loolu ñu mën koo def il am leneen lu leneen lu leen di in inspiré affaire boobu am na lu lu len ko inspiré te lu leen inspiré affaire boobu daf sur maanaam il faut que kon euh, ñu wut loolu mooy akbaru dalil yi wala boog bokk na ci dalil yi gën a mag yi wane ne yàlla moom am na te loolu malaxida yi mënuñu ko dàq moo ñoom comme niñ ko waxee léegi dinañ def tout malaxida yi mooy ate yi ñoom dinañ def tout tout tout pour jéem a gëmloo nit ñi ne non loolu existé wul mais loolu maanaam lu lu lu ñuy lu euh, lépp lu ñuy daj la daal ci mboolem mbir yi ñi nga xam ne ñoom ñoo toog di remarquer dañ koy gis monde scientifique bi dañ koy xam dañ koy def dañuy gis réalité yi ni muy affaire bi di fonctionner et cetera donc loolu ñoom mënuñu koo bañ comme mënuñu koo bañ nag loolu moom maanaam dañuy njëkk ci d'accord ci ne yàlla am na ne la ci ne yàlla am na euh, kon xel moomu gisoon nañ ni borom subhaanahu wa ta'ala moo bind ci doomu aadama ngir maanaam daf ko bindal doomu aadama euh, ngir mu ci soppandiku ci mbiru dundam yi kon bu génnee àdduna xel mi day génn àdduna ek xale maanaam moom day juddu te du am xel moomu du am xel moomu euh, léegi euh, waaye nag euh, lii nekk ci moom ay xam-xam la buy tukkee ci borom bi subhaanahu wa taala di tukkee ci buur yàlla subhaanahu wa moo tax muy dégg luñ dul dégg ñun mag ñi muy gis luñ dul gis ñun mag ñi mais ci xadara xam xadaatul itlaq la koy dégge maanaam ci piyu boyal gi piyu buur yàlla boobu subhaanahu wa ta'aala am na piyu boyal gi la euh, waaye làmminam du ko mën a wax voilà saa yoo xamante ne bis yi dañuy dem ak guddi yi dañuy romb ngi gis nag xel mi di defaru ndànk-ndànk di defaru tuuti tuuti euh, bu ko defee euh, itlaq bi maanaam boyal gi di di ko sori ba mu mujj nekk loo xamante ne daanaka lu lu lu lu ñu fàttaliku la ca gannaaw wala boog loo xam te sax dañ koy fàtte euh, léegi nag ñu gisoon ne euh, loolu day tax ba doomu aadama bi au lieu muy euh, nandoo ci boyal gi ak ci fireeku gi muy liberté gi tinkeeku gi loolu moom day xëy maanaam di sukkandikoo nag di jëlee ci xelam ak ci tënkum loolu nag hmm. moo tax mu après da gis euh, liberté day daal di denc ci moom bu ko defee liberté totale boobu day denc ci moom te loolu mooy jàmm jàmm borom subhaanahu wa ta'aala leen bindee moom mooy ne liberté totale mënul koo am daa iman day am lu leen di tënk voilà euh, nga gis nag muy bëgg nag di aspirer maanaam di bëgg di dem di di di ci lu koy mën a rëcculoo lu koy mën a génne lu koy mën a tënki ci mbuumum jaam gi voilà nga gis moo tax idéologie yi d'ailleurs da ngay gis bu adduna yi avancé nii da ngay gis nit ñi dañuy gën a am tendance ci ay libertinage liberté ay ay esprit de liberté maanaam xeetu liberté kii et cetera maanaam xurriya ah, ah loolu day day nekk loo xamante ne day nekk ki seen centre politique yi maanaam nan la ñuy def ba am suñu liberté suñu liberté de nangam nga gis nag ñu diversifier ko Euh, léegi nag liberté boobu en réalité mënuñu ko am déedéet parce que saa yoo bëggee liberté moo tax gars dañuy dem ba jaawale sax liberté ak anarchie maanaam dañuy dem ba jaawale ko maanaam nga xamante ne euh, maanaam loi bu ñu tëral rek ñu ne non suñu liberté yi alors que euh, ñoom du ñu gis ne ok seen liberté ñoom am na solo mais dundi ñeneen ñi ak liberté ñeneen ñi dafa am solo tam maanaam da ngay gis ba nit ñi dañuy dem ba fàtte loolu parce que tout simplement daay man dañuy bëgg di am liberté te loolu duñ ko mën a am mukk abadan dañuy bëgg tamit di am euh, di daj seen di am seen bànneex yi maanaam di dund dund gu neex di am bànneex di am texe te duñ ko mën a am duñ ko mën a am te loolu nag ci la ñuy jëm mooy li ñu naan le bonheur voilà saa yu ñu nekk ci lu ñu jëm fu fu fu ñu dem fu ñuy jublu lu ñu dox ñi ngi jëm ci liberté boobu ñi ngi jëm ci bonheur boobu ak nuñ ko mën a amee nga gis mu leen di jaral ñuy organiser ay xew-xew yu dul jeex voilà organiser ay façon ay forme plaisir ak désir loisir yu dul jeex tey ñi ngi cinéma ginnaaw suba ñi ngi restaurant ginnaawaat suba ña nga parc ba gannaawaat suba ñi ngi football yi di ne ñi dem nañ seetaani stade ñi dem nañ maanaam euh, noonu la ñuy def oui ku dem nañ concert gannaawaat suba def nañ lii nangam nangam voilà euh, nga gis buñ ci nekkee sax maanaam loolu moo leen di yóbbee mu mënuñoo toog sax ci néegu sëy abadan parce que lu tax parce que dañuy jàpp ne xëy na début bi neexoon na woy nangam kii mais après day mujj nekk loo xamante ne ak tënk la dafay contraignant voilà restrictif voilà c'est que yeneen yi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon jikko yu mag yi yu mag yu rëy yi nga xamante ne ñoom ñoo tax ñuy war a maanaam di tudd njulliteg euh, nit wala boog euh, mbaaxum nit ci société yëpp nag maanaam valeur yooyu noonu commencé dañ comme am ngor lu wayuti mooy ngor maanaam di xam ne wala man dama ànd ak diw sangam wala nii wala ci lii nangam nangam du ma ko wor déedéet day mujj ne voilà mbir mi daal man su ma ci gisatu sama bopp rek da da entre guillemets ah su ma ci gisatu sama bopp rek damay dem sama yoon voilà man bon voilà amatuma lu may sàmm xoolatuma ci dara xoolatuma ci dara euh, euh, euh, li li leen neex ak seen bakkan ñu mujj nekk nag ay jaami seeni bakkan maanaam ñu boole nekk jaami seeni bakkan nekk jaami euh, li nga xamante ne moom mooy monde extérieur bi adduna bi yëpp tënk ci téye leen ci njëkk leen euh, ba nekk ay jaam nga xamante ne euh, yooyu nga xamante ne comme liñ koy waxee ci tubaab jadis maanaam voilà lu yàgg ah, ci lu jiitu maanaam ay ay ay ay ay ay dañ ko jàpp woon comme ay lu màgg loo xamante ne yu rëy la yoo xamante ne dañ ci xamee nit ku ku ku ku ku ku nite ñu mën koo ràññee ak nit koo xamante ne nitewul yooyu valeur maanaam comme niñ ko mën a waxe yooyu noonu moom mooy mujj nekk loo xamante ne day nekk loo xamante ne ah euh, nasiyan man fii yaa lay doon voilà lu ñuy fàtte loo xamante ne lu ñu ñu dul bàyyeeti xel bëgg moom lay xool li may arranger comme ñoom niñ comme ni ko gars yi di waxe moom lay xool voilà ndax lii lu baax la lu jaadu la lu gën la loolu loolu man loolu toppatoo ma ko sama yoon nekku ci te du ma ko xool quoi voilà nim ma arranger noonu laa koy defe voilà xataa ba ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi la gën a jege say wayjur say doom say say say say Euh, ñi la jege jege ñooñu maanaam bu ci seen ay intérêt ajoo sax yow sa yónneeku ci parce que valeur yooyu noonu da dañ koy mujj a fàtte maanaam euh, parce que lu tax parce que tout simplement man sama liberté laay wut sama liberté je veux me sentir libre je veux me sentir heureux wala heureuse voilà nga gis société boo xamante ne bu mel noonu la ay nit ñoo xamante ne ñoom ñoo fay nekk di la jéem a gëmloo la effectivement parce que ci sa ay droit nga nekk et que yow yow li ngay tànn noonu noonu la voilà xoolal rek ni mu la arrangé xoolal rek ni mu gënee ci ni mu la ni mu gënee ci yow ni nga ko gisee tey xoolal rek ni nga xamante ne noonu la la neexee xoolal rek ni nga xam ne noonu ngay dabee ni mu gën a kawe noonu ngay dabee sa ay bànneexu bakkan après ay junni nit dinañ ci dee grawul man nii laa ko gëmee te nii laa ko bëggee te nii laa koy doxale te dara duma ci dindi voilà noonu lañ lay gëmloo lee ne euh, intérêt personnel léegi moom mu primé moo ëpp doole intéret général masalihul mursala yooyu ngeen daan jàngale ci ay usul ak yooyu non loolu sànni leen ko ci biti am solo mooy intérêt général et que bu taxawee intérêt particulier intérêt personnel day daal di toxu déedéet non non non parce que lu tax parce que euh, non li li am solo mooy consommation moo am solo li am solo moom mooy liberté moo am solo li am solo moom mooy ay plaisir ak ay loisir moo am solo lii moom mooy mujj nekk genre nit yooyu borom subhaanahu wa ta'ala ne ulaa'ika kal an'am nga ne loo waaw lahum qulubun la na biha dañoo am ay xol yoo xamante ne duñ ca duggali xóotaayu xam-xam parce que fiqh biñ ko wax ci loo xamante ne dafa dafa feeñ ñii ci biti lu superficiel déedéet il faut que mu nekk xam-xam boo xam ne day xóot ba pare maanaam diqatul ilm la mooy xam-xam bu xóot boo xamante ne da ngay da nga koy mën di voilà loolu balaa foo mu yegg foofu ñu mën a wax baax fiqh voilà nga xamante ne euh, donc euh, du du nekk rek loo xamante ne day superficiel kon mu ne ñoom seen xol nag mën ci am loolu parce que lu tax parce que kiiraay yi ñoo bari ci xol bi voilà wala hum azanun na bi biha dañoo am ay nopp du ñu ca dégg maanaam duñ ca dégg lu leen jariñ duñ ca dégg lu baax ñi leen di conseiller sax ñu ñuy wax lu baax moo tax duñ ci dégg kooku ak ki nga xam ne doo dégg lu baax parce que yow yaa nangu te dégg lu baax mais aussi parce que même boo bëggoon a dégg lu baax amoo ay nit ñu lay wax lu baax ñu la mën a conseiller lu baax parce que adduna bi nga nekk ñu ñëpp dañoo xaw a mel ni yow parce que tout simplement yi nga xamante ne ñoom ñooy ay valeurs humaines makaarimul axlaq yooyu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñëwoon ngir yee nit ki ngir jëm jublu ci ci nit ñi ngir teg ci nit ñi ngir nit ñi mën a jëm ci loolu makaarimul axlaq yooyu mooy jikko yu teddaangee jikko yooyu yooyu moo dul nekk ci nit ki li eh, moom eh, eh, walahum la yubsiruna biha ay gët yoo xamante ne duñ ca sax xoole duñ ca xoolee duñ ci gisee am nañ ay bët gaa mais duñ duñ ci gisee parce que ñu gis lu baax ñu xool lu baax te buñ bëggoon a xool lu baax buñ bëggoon gis lu baax buñ bëggoon a gis lu baax duñ ko am tey suñ société yi mooy société yoo xamante ne amuñu ay exemple c'est-à-dire que tey ñu ne ñi kii diw exemple la boo xamante ne buñ ko xoolee dinañ gis ci moom mboolem liñ daan wax ci ñu baax ñu njëkk ña maanaam mi ngi nii preuve à l'appui pas ay diw comme ni ko gars di defee <laughs> non diw woo kooku nitu yàlla la diw kooku boroom xam-xam la kooku mais te amul benn preuve parce que tout simplement ñëpp koy wax mais lan mooy dalil lan diw moo baax moo fi gën mais ci nan ak lan mooy preuve bi ba pare c'est-à-dire que gars yi li boroom bi wax subhaanahu wa ta'aala ci aaya boobu rek dañu dul sax xàmmee maanaam dañ dul xàmmee c'est-à-dire que mënatuñu seen xel mayeetu leen gis nga te pourtant borom subhaanahu la xel mi daf ko tegoon pour mu nit ki di soppandiku ci mbiram mais xel mi moo leen mayeetu ñu mën di xàmmee diw sàngam moomu maanaam ni mu doxalee ci événement sàngam wala sàngam est-ce que loolu noonu dafa dëppoo réellement ak li nga xam ne moom noonu la waroon a doxale beneen bi ci des mooy est-ce que ci loolu lañ koy xaar moom wala looloo tax ñu topp ko moom beneen bi ci des moom mooy est-ce que moom yow say intérêt ak intérêt wu ñeneen ñi ci mooy mbooloo bi peuple bi yëpp est-ce que moom yàqu ko maanaam loolu jëmmi question maanaam le simple fait que ñu poser wu les bonnes questions rek gars yi dañ ci am problème problème yu rëy voilà maanaam léegi lépp day tënku ci topp loo xamante ne xamuñu lan la ma riirandoo voilà di dem di dikk di defandoo di bàyyeendoo di tënku ci ay mbir yoo xamante ne settantal du ci am xool du ci am gis-gis du ci am dégg-dégg du ci am di déglu bu baax di bàyyi xel di yër di xool di settantal te alquran loolu la ñuy invité mais da ngay gis maanaam nit ñi dañuy sori loolu parce que lu tax parce que gisatuñu laa yubsuruna biha lahum a'yunun laa yubsuruna biha dañoo am ay bët mais dootuñ ci gisati parce que amatuñ ay exemple amatuñ nit ñoo xamante ne dañ leen di xam ni kii moom vraiment modèle la mën nañ ko roy ci lii mën nañ ko royee nii mën nañ doxalee ci moom maanaam kii kat bu ñu toppee ci ay tànkam autorité la il fait autorité ci nangam parce que ku ci jël day nekk koo xamante ne ku ñu mën a jam la koo xamante ne bu dul woon sant ba mu yor wala boog bu woon mbooloo ma topp ca gannaawam ay mbirum c'est discutable lu ñu mën a discuter la ci bu ñu ko tegee rek ci ay valeur u doomu aadama yi nga xamante ne dañoo général parce que makaarimul axlaaq yi doomu aadama yëpp ko nuroo ay valeur yu général lañ mais même ci lool rek buñ ko ci nattee dañuy gis ne c'est discutable waxuma laak nag tey buñ ko bëggoon a natt ci ci mandaxe mooy ci balance alquran ak sunna loolu moom loolu moom jarul sax ñu koy teg parce que buñ buy teg tànkam waxuma la muy teg leneen ñu naan ko saay wàccal wàccal wàccal wàccal wàccal yi di def booy dawal oto ci <laughs> yenn kii xam ne boo yéegee rek da ngay yéeg rek ni ngay yéegee rek ñu ne la wàccal wàccal wàccal voilà te pourtant ñooñu la ñuy wax ne ñooñu ñoo incarné diine ji ñooñu ñoo incarné valeur yi ñooñu ñooy kilifa yu mag yi et cetera ñooñu la ñuy tiitaroo parce que justement société lañ yoo nekk yoo xamante ne mboolem yi nga xamante ne ñoom la kilifteef waroon a am maanaam ki nga xam ne mooy kilifa nga xamante ne daa war di nekk di di ñaw yor jikkoy puso bañ a yor jikkoy paaka euh, dafa waroon a nekk euh, ñi nga xamante ne euh, dañuy jël ay intérêt ñi nga xam ne ñoo topp seen ginnaaw ñu jiital ko ci kaw seeni intérêt bopp moo xam ci côté mbiru adduna la wala ci mbiru diine ji wala boo xool nan la ñuy def ba ñun ñëpp ñu bokkandoo àndandoo nekk yoon bi nga xam ne moom la boroom subhaanahu wa ta'aala sopp gërëm ko moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale te bàyyi ko fi yëpp ñu sàggane ko ko ci ginnaaw bàyyi ko ci biti mel ni comme si existé parce que justement kenn ku ci nekk même ak lu mën a tegu ci sa loxo kilifteef gi ni muy rii rii rii responsabilité bi ni rii rii ak faveur yi mu àndal yëpp malgré loolu yow xam nga ni adduna dootul doxate doxate doxate ba nga ñàkk adduna dootul doxate doxate doxate ba li nga bëgg noonu ko bëgg fa nga ko bëgg doo ko am waaye terewul nga topp rek sa bànneexu bakkan ak bëgg plus de faveur encore nga sacrifier ñi nga xamante ne ñoom la wóolu teg la ci seen kanam moo xam valeur adduna la mooy xam mooy mooy mooy dañ la teg benn poste de responsabilité ci wàllu adduna wala ci wàllu diine gi parce que loolu yëpp li koy indi mooy wut kilifteef wut wut wut euh, wut maanaam wut Euh, xurriya googu mooy liberté liberté googu ak bëgg tout lu lay neex sa bànneexu bakkan nan ngay fexe ba fajal ko ay ay laaj li muy te doo ko mën mukk doo ñooñu nga xamante ne noonu lañu mel boroom subhaanahu wa ta'aala ne ulaa'ika kal an'aami bal hum ñooñu comme njaay àll yi moo tax bu ñu ñoom diw euh, euh, rabu àll yee leen gën ba am am mooy mooy jur gi ñoom nag yee leen gën xare leen gën wala bokk ñu ne diw mbaam xuuxu ko gën mais effectivement alxuraan la ñooñu jur leen gën alxuraan a ko wax bal hum adal dane ñoom comme comme jur yi ñoo yiis sax bal hum adal ñoo yiis ulaa'ika humu ghaafiluun ñooñ ñooy ñi di dëgg-dëgg ñoom ñoo nekk ci négligence bu totale ci distraction bu totale ci insouciance bu totale ñooñu ñoo nekk ci yooyu noonu voilà ñooñu ñoo nekk ci loolu euh, te moo tax euh, lépp loo xam ne dafa aju ci wàllu googu nit ñi dañ cee war di def attention bu baax a baax a baax te alxuraan di gis ko ni alxuraan di waxee nga xamante ne moom mooy li li sharia maanaam shara nga xam ne moom moo tënk mbindeef yi moom moo leen di leeralal moom mooy nga xamante ne euh, lépp loo xamante ne dafa aju ci euh, liy jariñ nit ñi liy jariñ euh, mbindeef yi ci seen adduna wala seen alaxira loolu sharia moom mooy nga xamante ne moom moo ko indi voilà nga xamante ne euh, parce que jur gi ñoom ngay gis ci ñoom jikko yooyu bu ñu mënee mettital kenn ci ñoom ngir seeni intérêt dañ koy def voilà bu ñu mënee wor te sax du jur yëpp bu ñoom ñëpp koy def ñu mënee wor ngir seen ay intérêt dañ koy def buñ mënee xotti sutura ngir seen xaw yi sutura ngir seen ay intérêt ñoom dañ koy def buñ mënee remettre en cause yàq yàq toute une société tas ay famille ngir seen bànneexu bakkan dañ koy def ku mën moroom duma mooy jungle parce que tout simplement loolu mooy symboliser ni sa bànneexu bakkan yaa ngi koy wone yaa ngi koy may doole loolu mooy symboliser ni yow am na valeur am na loo tekki parce que kii wax na ma lii wala def na ma lii wala doxale na ak man nii te pourtant du dara waaye dinaa ko yar dinaa ko wan man maay kan voilà xëccoo xiiroo ŋaayoo loo waay mënal moroomam dana ko def société yooyu lañ ne lu waay mënal moroomam dana ko wan lu waay mën ci lu mu mën a jaay moroomam du ci sóoraale dara sama bànneexu bakkan d'abord sama am-am sama mën-mën sama sañ-sañ danaa ko manifester adduna bi yëpp gis parce que tout simplement sama yoon nekkul ci ñi nga xamante ne amuñu ko mënuñu ko àgguñu fa sama yoon nekkul ci ñoom ñoom bu ñu amul seen ba seen bu dundul garawul man sama bopp man moom man man moom laa tal quoi en fait loo xamante ne yaatu fa ana la yawmal qiyaamati lañ ko xamee fii la ngay gis gars yi di ko doxale maanaam parce que bu normalul te loolu léeg-léeg da ngay foog ni yenn sociétés yi mucc nañ ci pour di société tubaab yi par exemple mais léeg-léeg da jékki-jékki gis ñuy doxale yenn yoo xamante ne da xam ne ñoo ñi mucc ñu ci sori nañ ci mucc ci loolu mais sauf que justement dafa am ay lois yu tegu ci seen ci ci ci dëkk bi dafa am ay lois yu fi tegu dafa am ay lois yoo xamante ne ñoo tënk ñépp et ku ci jaarul dañ lay teg ay daan ba nga gis ko voilà xaw ma boo ñëpp ñu yéen a ngi koy fàttaliku bi mbas mi dee doog a dugg ci dëkk bi ba ñu commencé am ay kii gars yi di ragal ne président bi dina wax fekk ginnaaw suba wala suba pour wax ne gars yi dañuy tëj dëkk bi dañuy gis gars yi niñ doon xëccuwee maanaam ci supermarché yi ni ñuy xëccuwee dund li ñu war a dundi ñoo xamante ne dañuy dem jël lu bëri bëri bëri bëri ba ñeneen ñi duñu mën a jënd et cetera voilà nga xamante ne liñ jënd sax ñoom soxlawuñ ko waaye nañ jënd rek lu bëri dajale xëccoo xiiroo ngaayoo foofu ngay gisee vrai diiroo maanaam loo xamante ne c'est vrai que ci wolof bon man xam bon xaw ma ko ci yeneen làkk yi diiroo mais que en fait euh, xam nga da ngay jàpp ne tubaab xamul effectivement tubaab xamul tiiroo maanaam comme ci lekk ni ngeen toog nii di eh, kii nii bool bi nii ngeen di diiroo loolu tubaab xamu ko mais li tax xamu ko c'est pas parce que dañ ñoo gën a si mais c'est parce que nekkuñ ci situation yi diiroo yi loolu tamit lu ci mat a bàyyi xel la bon après peut-être xaw nañ après xëy na le fait ñu nekk situation loolu lu bari moo tax xëy na duñ diiroo mais Euh, mais en tout cas bu ñu li ma bëgg a wax daal mooy bu ñu nekkee ci situation bu ñu mën a diiroo dañuy diiroo loolu moom da am voilà buñ ci nekkee moom dañ koy def parce que le preuve bi mooy événement bi ma la wax léegi voilà maanaam jëmmi diiroo c'est-à-dire que jëmmi yar xale ci diiroo maanaam jëmmi loolu rek dafa garaaw maanaam mooy yaa ngi koy yar ci ne say intérêt yi bopp kese kese kese am solo leneen amul solo voilà wuuteeg saxaaba yi radiyallahu anhum nga ñoom alquran tàgge na leen leen wa yusiruna ala anfusihim eh, wal ansar radiyallahu anhum wa yusiruna ala anfusihim walaw kana bihim xasaasa borom subhaanahu wa ta'ala teg ci ne wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun voilà mooy dañuy ëffal ci seen kaw bopp maanaam priorité parfois seen mbokk dañ koy jox priorité ci seen bopp donte ñoom soxla nañu ay képp koo xamante ne sa nayub bopp dem nga ba noot ko ñu ñu bañu ba ñu ñu musal la ci ñooñu ñooy ñi mooy bonheur cest à dem nga ba da ngay doylu moo tax yenent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne doylu mooy alal gi gën a rëy moom ci jëmmi boppam mooy mooy richesse mooy alghina mooy woomal maanaam mooy doylu alqanaa doy na jàpp ne lii ma yàlla jox lii la ma yàlla defal lii laa am lii laa mën sama mën-mën fii la toll du ma weesu lii du ma ko weesu du ma dund mukk au-dessus de mes moyens di dugal sama bopp ay problème yu ma dul mën du ma ko def parce que loolu yooyu yooyu doylu googu te te doy ma nag maanaam keneen lu mu am alhamdulilah na ko dundee maa man sax maa ngi koy sant la yàlla fa alhamdulilah bi ko yàlla defalee xéewal googu parce que su ko defalul woon xéewal googu man may am problème <laughs> ci lu tax may am problème ko defalul woon xéewal gi man may obligé après di xool nan laa koy jàppale kon moom defal la ko xéewal au moins kon teggil na ma coono yi war koo mën a dem di jàppale ji ak di ko jëm a dimbali na ma coono googu mais jëmmi réflexion boobu yaa subhaanallah sax dañuy gis. adduna bi ni mu bindoo nit ñi duñ xalaatee noonu moom am na way non lu tax mu muy ëppale lu tax muy am bi mais mu mu ëppale la alhamdulilah mais alhamdulilah mu mu ëppale alhamdulilah lu tax parce que su ma ëppalewul woon peut-être que man dinaa soxla di ko jàppale yàlla xiiwal gi ko defal man nii la ko defal ndax man la teggil sax ay coono foofu ah xiiwal gi mu def kii mu nekk boroom xam-xam ki mu nekk nitu yàlla kii mu nekk boroom alal kii mu nekk boroom am am boroom daraja et cetera xiiwal yooyu mu dajale ba pare tasaare ko ci ay nit defu ko ci kenn kese yëpp dajalewu ko ci benn kese da koy tasaare ci biir nit ñi mais alhamdulilah parce que teggi na la teggi na ñëpp coono ñeneen ñi ànd loolu léeg-léeg ñenn ñi mu teg leen ci situation xam day dañuy soxla ku leen dimbali ci domaine yëpp nag ci domaine xam-xam ci domaine am-am ci domaine mën-mën ci domaine sañ-sañ ak ci domaine intervention ñu leen di intervenir parce que ñun am nañu droit am na ñu daraja bu ñu may ñu mën a intervenir nit ci lu ci ci lu lu caaxaan bien sûr loolu mu nekk beneen nattu la mais xiiwal la tamit parce que dana tax ba. ñu mën jaamu yàlla ci bindeefam yi voilà mais yaa subhaanallah adduna bi dafa demee noo xamante ne euh, nit ñi wut gi ñuy wut xurriya googu maanaam liberté ak bonheur comme ñoom niñ koy waxee sama bonheur laa ciy xool noonu lañ koy waxe sama bonheur laa ci xool dama bëgg happy wala ñu am yeneen expression comme man du may faral di duggante gaa yi ñoom en xam naa am na yu muy réere sax seen expression yi mais ak lu ci mën ci xew euh, voilà loolu day day waral ba tey comme niñ ko joxe exemple ci euh, danga ci gis ñoo xamante ne seen soxna day feebar rek feebar ñu gis ne feebar bi daa nar a yàgg rek ñu wàcc ko ngir lool et vice ñoo xam ne seen kër loolu la tax euh, bu duggee nag ci am na droit amul droit yooyu noonu yooyu yeneeni problème la mais jëmmi euh, maanaam li ma ci jublu mooy euh, nit ñi li leen di faral di yóbbu ci yu noonu lenn kese kese kese la mooy wut seen bànneexu bakkan kese ak wut seen liberté te wallahi alazim liberté googu duñ ko am bànneexu bakkan googu duñ ko am bonheur boobu duñ ko am lu dul ci yàlla borom subhaanahu wa kese lañ ko mën a am ci yàlla rek voilà ci yàlla kese voilà nga gis ñi di wut bànneexu bakkan di wut seen bonheur am jekki-jekki am alal te niñ ko amee seen yoon nekku ci euh, di ko di di di di dépenser ay millions par jour pour benn mbir mooy nan la ñuy fexe ba seen xol neex yow nga toog saway julli sa ñaari rakkaay fajar kese sa xol féex ñoom seen xol du féex boo gàttee gis-gis nag da ngay foog ne ñoom ñoo la gën a heure yàlla gën a heure fuuf wallahi parce que yow te ñaari rakkay fajar yooyu bànneex gi la ci borom bi defal suture gi xéewal gi waxuma la àllaxira de adduna gi laay wax ubbi gi mu ubbi sa xol fii xël Euh, naqar goo mënoon am mu dindi ko problème yoo na nekk mu teggil la xalaat gu métti gi et cetera et cetera te ñaari rakka rek nga julli benn isi bu alxuraan nga jàng téeméeri astaghfirullah nga def ay salaatu ala nabi rek doon def sànq sa xol bi wàcc alaa bi zikrillah tatma innul qulub waawee yëgooma yëgal la ne ci tudd gi ñuy tudd yàlla dong kese rek ci la xol yi di dale ci loolu loolu da def moom mu daccoon na gudul jeex dépenser alal gudul jeex dugal ci bopp du xeet ko xidoo na jeex voilà moo tax euh, boroom subhaanahu wa ta'aala yéete ci mbir mi ne ñooñu nga xam ne ñoom comme jur gi lañ wala sax jur gi tane leen mooy summa radadnaahu asfala saafiliina boobu dañ leen dañ ko delloo top dañ ko delloo ci fa gën a suufe ci fa suufe étage yi gën a suufe ci catégorisation création bi wala mindeef yi en tout cas création yi mooy mindeef bi catégorisation bi ñu leen doon catégoriser fa gën foofu lañ dem mooy ci ci ñoo gën a suufee yi voilà moo tax effectivement da nga gis ay nit ñoo xam ne jikko yi am ay jikko yi gaynde lañ yor ñii jikkoy segg lañ yor ñii jikkoy golo lañ yor ñii jikkoy xaj lañ yor ñii jikkoy mbaam xuux lañ yor amuñu te pourtant ñooñu noonu mën nañ am maanaam animaux yi am nañ ay jikko yu rafet yu mën a ne ci ñoom mais bu ñu leen dee waxee nii c'est parce que dafa ay jikko yu ñaaw yu ne ci ñoom tamit moo tax loolu min baabil ishaara borom subhaanahu wa ta'aala aaya bi mu wax naan wa maa min daabbatin fil ardi wala taa'irin yatiiru bi janaahihi illaa umamun amsaalukum loolu maanaam boobu daf ci dugg mooy bàyyi wuñu benn dara luy dugg ci caageen ab picc boo xam ne yaqiru bi janahihi day naaw ak ay ñaari laafam mooy kon mooy ñiy dund ci yi dund naaw yi mooy avion yeeg yooyu waxul ila mu ne illaa umamun lu dul ay xeet lañ ne ay nation lañ comme yéen ay nation lañ comme yéen donc boo leen nekkee ay nation bu ñu nekkee ay nation comme yéen mooy léeg-léeg seen caractéristique nation yi day nekk ci seen caractéristique u nation yi comme yéen tamit day mën a ne moo tax buñ ne ñooñu ay jikkoy xaj lañ yor ñii jikkoy mbaamu lañ yor ñii jikkoy nag lañ yor et cetera loolu effectivement day na noonu maanaam mooy euh, ku nekk caractère animal bi ne ci yow parce que loolu la nit vu que dafa am bakkan bu nekk ci moom ak ay bànneex yoo xamante ne ak seytaane bu koy mën di day yor ay caractère animaux yi day da koy yor caractère bestial yi voilà donc mooy am charnel boobu muy amee nga xamante ne bànneexu bakkan kese lay topp voilà bëgg affranchir bëgg am liberté bëgg di voilà bëgg bànneex tout le temps nekk ci ket bi ci ket bi ci ket bi di ko wër saaso loisir plaisir yi fu mu jóge fii dem na fii fu mu jóge fële voilà tey tey tey tey bu néegoon ci néegu sëy tey tey mu gis keneen koo xamante ne jàpp na ni bëgg na kooku jaral na ko mu bàyyi jabaram ji dem ngir ngir ngir mën a takki kooku léegi léegi léegi léegi bu ko bu ko su jaree mu jël milliard def ko dana ko def wala jëkkëram ok tamit contraire bi tamit day am et cetera parce que lu tax parce que bànneexu bakkanam rek lay topp voilà ak di jéem a xool ndax bànneexu bakkan ba fan la mën a yóbbu ak di jéem a xool naan damay expérimenter yeneen côté moo tax ngeen gis ay góor jigéen fii ay échangisme fii ngeen baal ma xeet yooyu yëpp li ko indi loolu rek la ko loolu bu ko jàppee feebaru kese kese kese da nga den c'est parce que xamul parce que bu doon feebaru kese kese kese borom bi du ci duma kenn waxoon naa ko ci kii bi borom subhaanahu wa ta'aala du duma ay nit parce que dañoo feebar boo gisee waa xawma euh, Luut waa kër yent yàlla Luut alayhi salaam niñ leen daan ni leen borom subhaanahu wa ta'aala def ak sharia li mu tëral ci góor jigéen masalan ak li mu tëral ci képp koo xamante ne masalan même sa soxlay bopp ngay nit ki di mën di jote ak moom comme ni ñuy jote góor jigéen loolu xattaa ba loolu sax dafa xaram boo gisee sharia teg ci ay daan yu tar mais lu tax parce que nit ki di topp bànneexu bakkanam nekk jaay àll daa iman maanaam parce que bànneexu bakkanam bi ci loolu la maanaam waru waru loolu xel mi la xel xel xel moom la la yàlla may ngir loolu ngir tënk la waaye di wut bànneex daa iman attan nga wor adduna bi yëpp ngir sa bànneexu bakkan kese sa kër nga tas ko yàq ko say doom tumranke parce que tout simplement sa bànneexu bakkan nga topp nga ni parce que man léegi dama gis keneen ku ma bëgg jeex na yàlla nañu yàlla sàmm après nag jigéen ñi baal nañu nañu ma baal mais am na ci ñoo xamante ne tamit seen borom kër yi gisee keneen ku ñu bëgg ba war ko mën a takk ñoom ñoom maanaam topp gi ñu topp seen bànneexe bakkan ak li leen bëgg ñoom kese ak yeneen ak yeneen mais dana leen jaral lu ne dana leen jaral xeetu doxalin wu ñaaw wu ne yal yàlla xam ñi ciy tane sax mooy ñi nga xamante ne malgré bu ñu yëkkitee asamaan su yëngal ko quand même dinañ toog ñoo voilà dinañ yëngal nag asamaan teg suuf si wëlbati ko tegaat waaye après dinañ toog quand même yàlla nañu yàlla sàmm voilà voilà ñenn ñi dem ba ci wut bànneex boobu nga gis li lay wan ne da ay malheur mooy bëri na ñooy dégg ñu ne boroomi alal lañ dañoo daje woon fii maanaam da ngay gis subhaanallah xam nga am na benn euh, benn mbokk euh, koo xam ne dama koo jàppee nitu yàlla tamit dañ doon waxtaan euh, ci Covid bi manam Covid bi mbas mi quoi mu dalee yenn kilifa Sénégal Euh, lan mooy expliquer kilifa yi maanaam ni leen dalee en masse noonu ni ñu ci doon génnee adduna quoi <laughs> mu ma kaay ma wax benn affaire nga lu tax kilifa bari affaire bi dal leen mu ne ma euh, lenn kese la mooy dañuy tere nit ñi génn dañ leen di defaral couvre-feu ñoom mais ñoom seen bopp ñoom ñooy tase ci restaurant yi ci hôtel yi et cetera. maanaam léegi tey après yàlla moo xam mais su fekkente ne mbir mi noonu la demee loolu day firndeel li ñuy wax bu bëri maanaam c'est-à-dire que yow ngir sa sa bànneexu bakkan ñeneen ñëpp dañ leen di dóoral benn loi ba pare nag nekk di imposer affaire bi mais yow en soi yow yow yow yow yow yaa ngi làqatu ci suuf di dem di di di di braver couvre-feu di defi lu la neex voilà def lu neex te amul laisser-passer bi bi nga xam ne attention voilà mooy amul laisser-passer bi nga xam ne moo la may droit boobu amu ko te da ngay def lu neex rek te jàpp nga ne policier yi arrêté tam dañ lay bàyyi parce que yow yaay diw mais gis nga après loolu day indi xam nga feebar bi du tànn maanaam du ne ah comme kii diwlu moom noonu naa ko fi bàyyi déedéet moom du doxalee noonu moom fo mu amee occasion dugg la dalay dugg loolu moom yaakaar naa ne jaru ñu ci waxtaan ñu ci ñu ci donc euh, da ngay gis tamit ñoo xamante ne ngir di wut ay bànneex yu kawe yu kawe dañuy def loo xamante ne ak xaru la maanaam maanaam lu leen di rey la ñenn ñi di daanoo fu sore ñenn consommation drogue bu bari moo leen di rey te pourtant boroomi alal nangam nangam et cetera ñenn ñi dañoo am lu ñu consommé nangam ay nit di ci dee parce que di voilà yi naan wala yi ñuy tux bu dëgër bi wala yooyu voilà ngir topp seen bànneex kese ñenn ñi di ci jëlee ay feebar yu dul jeex feebar yu rëy yu garaaw a ndax topp seen bànneex looloo tax gis nga euh, lool noonu wër maanaam di wër daa iman nan lay def ba jot ci ba jot ci bànneex boobu ba jot ci liberté bu total boobu maanaam mu mën a évader wu carrément ñenn ñi ñu bari moo leen di yóbbee ci ñuy jéem a tux yenn yi ñuy déem naan yenn yi loo xamante ne xam nañ ne dafa xaraam dinañ jéem a wut lay fukki lay ak juróom benn wala junni lay yoo xamante ne dinañ ko jéem a wut ngir daganal le fait que ñuy nekk ci bërëb yu bon yi ak le fait que ñuy mën di di naan yenn affaires yi wala ñuy tux yenn yi et que jàpp nañ ne non c'est pour s'évader quoi pour wut bànneex ab jullit fenn la mën a amee bànneex ak ku dulub jullit d'ailleurs mooy bi zikrillah yàlla tudd yàlla nag buñ ko waxee sharia yëpp day dugg ci biir alquran jàng alquran dellu ci alquran di julli di jaamu yàlla di zikar et cetera moo tax sharia googu comme niñ ko gisee ci jotaay bi weesu moom lépp tënk la tënk la et bànneex et que bakkan boobu nga xamante ne dafa démoniaque bestial animal am boobu bakkan boobu moom lay noot moom nga war a noot dindi ko yàq ko niiwul ko doole bakkan boobu la voilà parce que soo ko deful daf lay lekk moom moo lay lekk yàqal lépp te doo mësa am bànneex parce que moom day laaj tout le loo ko jox mu la dollil loo la dollil te du suur bu ko defee sa xol di gën di am ay feebar feebaru bakkan feebar yooyu nag di gën di remarquable voilà nga gis koo xamante ne jikkoy golo rek la yoroon léegi boole na ci jikkoy segg farouche su yàq mu jël boole ci jikkoy mbaam xuux fiiraange amatu ci dara mën na ànd soxna soxnaam léegi dem fenn ñu ñu ñu ñu ñu def lu leen neex maanaam def euh, ànd ak ay ay ay ñeneen échanges mu yàlla nañu yàlla sàmm am ñoo xam ne xëy na yegguñu foofu waaye sen soxna yi bu ñuy biis ñeneen ñi ak ñoom it ñuy biis yeneen i jigéen garaawul pour ñoom amuñ gisuñ ci problème maanaam jëmmi xam nga li ci garaaw du du du jë jëmmi daal garaaw na mais ñàkk gis problème ci mbir mi moo ko gën a garaaw sax lu garaawul lii dara du dara nuyoo kese la rek daal di tegante la yàlla nañu yàlla sàmm yàlla nañu yàlla sàmm maanaam kon boole nga ci jikkoy mbaam xuux parce que loolu loolu bokk mooy comme li borom li imam Abu Hayyan al-Andalusi doon wax rek rahimahullah borom Bahrul Muhit voilà bi muy wax naan borom subhaanahu wa ta'aala euh, bokk na ci xekam xekma tax mu xaraamal lekk mu yàpp mbaam xuux mooy ne parce que mbaam xuux dafa fiirul fiirul fiirul dara dara dara et que booy lekk mbaam xuux la lay def voilà am ñoo xamante ne seen euh, xurriya maanaam liberté boobu malgré que dañ bëgg liberté mais daf leen di njàpp ci comme bëgguñu tënku ci charia léegi dañuy nangu di tënku ci keneen parce que loolu obligé il faut nga am ci loo léegi ñoom dañuy mën di obligé di tënku ci ay intérêts yi adama aadama ni ñoom waaw ci ay intérêt doomi aadama ne ñoom moo xam euh, waa gouvernement bi la moo xam sëriñ mais daal seeni intérêt bokk ñoom moom yow ci ngi tënku lu jubadi lu ne mën nañ koo wax def ko sa yoon nekku ci pas sa mais da koy sax jàppale parce que lu lu tax parce que da ngaa jàpp loolu moo gën a yomb xam nga tey ci adduna boobu lañu ñu nekk maanaam nit ñi maanaam gis maanaam ba tey ñi ngi taxaw ci loolu parce que dafa important maanaam da nga ciy gis ñoo xamante ne parce que vu adduna bi nekk noonu lay demee maanaam nit ki du sax defati li mu bëgg moom kese maanaam boo gisee mu def li bëgg rek mooy ci yiñ doon wax yëpp yooyu léegi boo sànq ba tey yooyu lañuy wax mooy lim naan sama liberté la am naa droit bi lii mooy sama bonheur sama bànneexu bakkan ci lii la aju wala yooyu noonu dama bëgg a happy et cetera mais ànd ak loolu dañuy ànd ak contradiction parce que comme jikkoy njaay àll yi la ñu yor dañuy yoraale jikko jooju nga xamante ne jikkoy toppandoo ak al toppee sans réfléchir la da am mooy même tey bu ñu bëggee lal lal lal bu ñu tëdd sax bu ñu jënd lal ñu bëgg ñoom déedéet dañuy xool ban lal la ñeneen ñi bëgg bu ñu demee marché bu ñu demee ci magasin bu ñu jënd ñoom liñ bëgg déedéet dañuy xool lan la ñeneen ñi bëgg liñ naan moo nekk en mode à la mode loolu la ñuy jënd ñoom buñ jënd liñ bëgg de liñ naan lii moo xew temps yi dégg lii moo xew temps yi loolu la ñuy jënd parce que loolu moo gën a yomb accommodé wu noonu ànd ak ñëpp ni ñëpp yi def nga def ni ñoom ba pare buñ jóge sama mbokk wolof di wax wax boo xam ne caaxaan gënu ko rëy mooy lan boo demee ci dëkk ñoom ñëpp dem si meeku am solu yére yow boo solo yére yaay yow boo solo yére yow yay nit bi yaay nit bi jaay ñoom ñi solu yére ñoom ñooy dof ñoom ñii ñooy dof yi pire yow yaay nit njaay yow mi sol yëre parce que nit ku nite day sol yëre voilà waaw waaw xuzu zinatakum inda kulli masjid voilà ak yuwaari sawatikum wa dafa dafa tànnal doomu aadama ay yëri te yëri yooyu dafa koy taaral donc da ko war a sopp nga ni boo demee ci dëkk ci nit ñi ñi ñi bu ñu solul yëre bul sol yëre bu ñu ko nga simmee ko suñu nga muree bu ñu futteekoo nga futteeku bu ñu solul yére ko doo sol yére loolu est la déedéet mais nag nit ñi dañ lay gëmloo ne la société bi nga nekk noonu nga war a doxale et que yow da nga parce que comme sa bànneexu bakkan moom mooy bëggul lu ko tënk ci dara te nit ñi société bi ni muy doxe boo ci kiwee da ngay marginal entre guillemets donc tënk googu la lay bañal maanaam nga ni non non non maanaam moo tax moom dalee na la ok nañu nañu tënku ci di comme il faut nga am ci loo tënku nañu penku parce que du la marginal nga daal di nekk ci neex nit ñi parce que loolu moo gën a yomb accommodé wu voilà lu nit ñi wax nga wax ko lu nit ñi ñaawal nga ñaawal ko lu nit ñi baaxal nga baaxal ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon nañ ko laa yakunu ahadun minkum rajulun eh, eh, imma'a yaqulu in ahsana an-nasu ahsantu wa in asa'a an-nasu asa'u asartu bu kenn ci yéen nekk rajul imma imma an mooy al toppe wax rek ne bu nit ñi rafetalee ma rafetal bu ñu ma ñaawal loolu loolu du nit maanaam loolu du nit voilà te loolu day yóbbee ba nga xamante ne fi ñu toll bu problème amee sax yow da ngay préférer gàddu problème bi parce que ay nit ñoo ko def masalan tey jël benn exemple bu terre à terre mi doo ci gis mukk kër ministre kër ku am maanaam ku am kii dayo dara dayo këram mbënd mi uh-uh, kër sëriñ mbënd mi uh-uh, doo ko gis mais léegi nag lu tax man ma war man ma nangu sama kër muy nekk ci mbënd mi yow sëriñ bi yow ministre bi yow président bi seen kër bu nekk ci mën te ma te maa leen fi tax du ma ko nangu waru ma ko nangu mais loolu noonu déedéet saa yii bul ko wax non saa yi loolu jaadu na parce que ñoom ñooy kilifa yi ok parce que loolu moo gën a yomb maanaam accommodé wu ci loolu nga d'accord ci loolu dafa gën a yomb ci bakkan dafa gën dafa gën yomb loolu nag yëfi njaay àll la loolu du nit ku nite yëfi njaay àll la du yëfi nit et cetera société bi lii lañu bëgg sama doom mi ngi nii na nit ku baax ku mu war a sëyal ma xañ ko ko parce que société bi bëgg ma yàqal ko addunaam ma yàqal ko ay bëgg-bëggam parce que tout simplement damaa topp bànneexu société bi bu sax ne sama intérêt la man déedéet waaye sunu maam yi lii la woon sunu ak yi lii la suuf ki voilà te ànd ak ne seen maam yi ñu xalaatuñu woon seen maam yi dañoo réeroon awalaw kaana kaana abaahum laa yaqiluuna shay'an wala yaxtaduuna même bu dee seen baay te nekkuñu woon ci yoon bu jub bi léegi ngeen ne leen di topp déedéet tënku jëpp tënku boo bëggee tënkeeku am liberté totale mi ngi nga tënku ci charia jeex na nit ki du texe du tënku du texe mukk du tënkeeku abadan ba delluwaat ci itlaq gi mooy doyal gi lu dul mu nangoo tënku ci charia dayo tënku kexe te sharia lépp tënk la nag yoon la buñ la tegal ne la nii la voilà fi boo bëggoon a dem benn dëkk boo xamante ne xamoo ko nga dugg sa oto boo taalee sa GPS yoon woowu mu lay tëralal da koy nangu rek ba yegg ba keroog nga yegg da gis sax ku ne naan la non xam naa yoon bi GPS est-ce que fii naa nga yow doo ko déedéet bàyyi lañ ma topp GPS ngay wax nga topp GPS bi ba keroog mu lay yóbbu fa nga yegg loolu mooy dëgg alxuraan ak sunna nag mooy suñu GPS suñu bëggee tinkeeku génn ci problème yi rëy yi ñu ne génn ci tënku bi ci lépp nañu tënku ci sharia loolu rek nga mën a tinkeeku waatee abadan loolu soo ko deful doo tinkeeku da ngay nekk ci tënku abadan yàlla lay tënk seytaane la lay booleel mu tënk la voilà wa ya'as an dhikri rahmaani nuqayyid lahu shaytaanan wa huwa lahu qarin voilà képp koo xamante ne da ngaa toog damay jéem a dund dund gu neex sama bànneexu bakkan sama kii yow affaire décoration rek na lépp na na rafet ci biti rek na neex nit ñi ci rek waaye delluwoo ci di tudd ci dellu ci borom subhaanahu wa ta'ala ar borom subhaanahu wa dama lay dama leen di boole seytaane ma lëkkaleel fa wala xare mu nekk lëkkaloo moom moo lay jëp jël la jéng la ngeen ànd mu jàpp la comme ni ñuy jàppee gis lees lees mooy xaj yi seen buum googu wala xar yi wala fas yi niñ leen di ngalabe noonu la la seytaane def ngeen di ànd di dem voilà wa yasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun dinañ leen gilo yoon wi mooy GPS bi fi leen di jaarale loolu lañ leen di teggiloo wa yahsabuna annahum muhtadun ñu foog ne nag ñoom dañoo gindeeku ba ñoom ñaar nag ñu daal dikk yegg si ci man rek ñun ci ci ñun ci borom subhaanahu wa ta'ala voilà qaala ya layta bayni wa baynaka bu'dal fa bi'sal qarin mu ne ah aka man sama diggante ak yow de sori diggante tenkook sow ñu ñu sorewee ma sorew ak yow noonu aka ñaaw googu lëkkaloo ku ñu lëkkaloo kooko ko ñaaw noonu la moo tax ne wa man man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma képp koo xamante ne da ngaa dund dellu ginnaaw bañ tënku ci alquran ak sunna mooy zikr kooku dana am dund gu xat dund gu xataxat lay am gu xataxat lay am voilà borom subhaanahu wa ta'aala laa taxurrannaka taqallubuhum fil bilaad seen jàllal di koy ci dëkk bu la war bu la war tey ñu ngi Dubaï suba ñu ngi New York ginnaaw suba ñu eh, Abu Dhabi et cetera bu la wor mata'un qalilun thumma ma'waahum jahannam banneex gu ndaw rek la pomit la lii da dafa feeñ rek waaye toog seen dëkkuwaay mooy safara jahannama yàlla nañu yàlla sàmm gis ngeen volcan bi fële gis ngeen ko bi îles Canaries temps yi gis ngeen ni muy sànnee gis ngeen tàkk-tàkk yooyu loolu du dara ci safara bële du dara yàlla nañu yàlla sàmm imaginer ku nekk nag ci biir ci digg bi ba pare deewul muy muy continuer quand di dund di yëg ak yëg-yëgam ba pare loolu pour l'éternité yàlla nañu yàlla sàmm moo tax tënku li la mën a rek muy tënku ci sharia yeneen yi ci def yëpp du la au contraire daf lay gën a dellu ci tënku ci ay bànneexi bakkan ci ay mbir yoo xamante ne en réalité dalay gaañ dalay yàqal keefe voilà dalay yàqal keefe voilà